أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد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 baabi arraabi'i wa sab'iin ba'da al-mi'a wa 'an ibni Umara radiyallahu anhumaa annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa saafara fa aqbala al-laylu qaala yaa ard rabbi wa rabbuki llah acuudu billahi min sharrik wa sharri maa fiik wa sharri maa xuliqa fiik wa min sharri maa yadibbu calayk wa acuudu billahi min asadin wa aswad wa min alxayyati wal aqrab wa min saakini albalad wa min walidin wa ma walada rawahu abu dawud rahimahullah wal aswad ash-shakhs qaala al-khattaabi rahimahullah wa saakinu al-balad humu al-jinnu alladhiina hum sukkaanu al-ard qaala wal baladu mina al-ard maa kaana ma'wa alxayawaani wa in lam yakun fiihi binaa'un wa manaazil qaal wa yaxtamilu anna almuraada bilwaalidi ibliisu wa maa walada alshayaatiin ibliis wa yaxtamilu anna almuraada bilwaalidi ibliis wa maa walada alshayaatiin kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi e, mu taala muy indil xadis bu mujj ci suñu buntu bi ñu nekk walillahi alhamdu wal minna di chapitre cent soixante-quatorze baabu ma yaqulu ida nazala manzila ñaari xadis la e, benn bi gisoon nañ ko ci suñu jotaay bii ñu génn mu doon xadis neuf cent euh, quatre-vingt-deux li ma la ne woon dinaa la ko wax fay fàtte ko ah am na lu ma la ne woon dinaa la ko wax ma fàtte ko mooy biñ naan xawlata binti hakimin xadiis boobu boo fàtte la ko noonu la waxoon dana an xawlata binti hakimin radiyallahu anhu anha annaha qaalat sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man nazala manzilan thumma qaala a'uudu bikalimaati llahi taammaati min sharri maa xalaq lam yadurruhu shay'un hattaa yartaxila min manzilihi dhaalika rawaahu muslim. li ma la bëggoon a wax mooy dama la bëggoon maa ngi la am dina am lu ma la wax maa ngi dama ko fàtte après muy Xawlata bint Hakiim lii du njëkkee lu njàlbeenu xadis bu ñu gis ci moom xadis bu njëkk gisoon nañ xadis deux cent vingt et un moom mii euh, euh, non kii mooy bu njëkk <laughs> maa ngi maa ngi maa ngi juum xawlata bint Hakim euh, xawla bint Hakim waa ñu ngi koy dóor a gisoon moo doon xawla bint Amir al-Ansariya hein non non non waaw moom la woon Xawla euh, bint bint Amir la woon al ansaariya bokkuloo kii kii euh, gis nañ kene moom du ansaariya voilà Xawla boobu euh, non non Xawla bint bokkul ki kii Xawla bint Amir la woon mooy hadis numéro deux cent vingt et un bi yeneen saa saa mu ne dégg na yeneen saa saa di wax na inna rijalan yataxawaduuna fi maalillahi bi gayri haqqin fa lahum nnaaru yawma alqiyama kooku Xawla bint Amir la bokkul ak Xawla bi nga xam ne moom la ñu am nii euh, wallahu taala ala wala kooku bokkul euh, gisoon ne moom mi Xawla bii nii Eh, eh, eh, moom wuute na ak kii du lansaariya kon buñ jëlaatee kon moom lañ gisoon xadiisam Xawla bint Hakim bint Hakim ñoo xam ne Makka la newoon Sulamiya la alors que Xawla bee moom ansaariya la waxoon nañ la moom Xawla bint Hakim moom moo newoon soxnaay ki nga xam ne Usmaan ibn Maz'uun radiyallahu ta'ala anhuma kon mu ne waan léegi nag tey ñu war a jël xadiis neuf cent quatre-vingt-trois mu ne wa an ibni Umar mu ne mu ngi jële ci bale xadiis ci buntu bi waaye cette fois-ci ci beneen saxaaba muy ibni Umar di Abdillah wa an ibni Umar muy Abdallah ibni Umar ibni al-Khattab radiyallahu anhuma mu ne annahu qaala neena kaana rasulullah mu ne kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa idaa saafara bu ma soona tukki fa aqbala al guddi gi daal di dëgmal daal di agsi guddi fekk ko moom mu ne woon ci tukki moom alayhi salaatu wa salaam qaala wax di muxaatabanteeg li nga xamante di xitaab suuf si allahu akbar ne yaa ardu e yow suuf suuf samuy dal ci guddi gi rabbi wa rabbuk waaw rabbi sama borom wa rabbuki allah ki nga xam ne mooy sama borom deti sa tee di borom yow suuf allah yàlla la tudd waaw a'udhu billahi min sharrik maa ngi muslu nag di ñaan di ñëw ci yàlla di muslu ci moom mu musal ma ci sëy ah, yu yées yu safaan yi nga xam ne ñoo nekk ci yow sa mbon yi nekk mbon yi nekk ci yow wa sharri ma sa sa mbon yow sa mbon min sharri ki sa safaan sa saw ay wa sharri ma fii ki maa ngi ñaan nag borom bi tamit mu musal ma ci li nga xamante ne mooy safaanu mbonu lu nekk ci yow lu nekk ci yow maa fiiki li nekk ci yow yow sa mbon ak li yàlla dëxëñ waaw te du lu euh, baax te ne ci yow maa ngi ñaan borom boobu daal di ma ciy musal wa sharri ma xuliqa fiik maa ngi muslu tamit sama borom ci lu safaan lu baaxul loo xamante ne dañ koo bind ci sa biir wa sharri ma yadibbu waaye it maa ngi ñaan yàlla mu daal di may musal ci mbonu loo lépp loo xamante ne nii day yëngu ci sa kaw ci jaan yeeg xasaraat yi nga xamante ne xayawaanaat yeeg muy rab yeeg insectes yi gaañeeg waaye yi nga xamante ne ay reptiles la ñuy gaañe wa sharri ak mbonu maa yadibbu kii lépp loo xam ne day yëngatu di dox ci sa kaw waaye it <laughs> loolu ñoom lañ ci gën a jublu xayawaanaat yi waaw ah waaye bu nit yoree jikkoy xayawaanaat di karaatee ka defaate lu yiis moom itam ci la wa a'udhu biki wa a'udhu bi wa a'udhu hmm, biki eh, mu ne wa a'udhu te maa ngi muslu min sharri ma wa a'udhu billahi wa a'udhu billahi te maa ngi ñaan yàlla mu daal di may musal min asadin wa aswad waaw hmm? maa ngi ñaan yàlla mu musal ma min asadin ci bépp gaynde waaw asad nag waxoon nañ la dañuy wax doom Abu bi keroog bi ko borom bi bi ko yoon saa bi ñaan yàlla naan ko allahumma sallit alayhi kalban min kilaabik asad da ciy dugg te kalbu foofu day jëlaale turu asad yi mooy gaynde waaye lépp loo xam ne day fàddaate gaynde nag da cee gën a garaaw ñu tudd ko waaye tekkiwul ah kon bu dee panthère goo xam ne moom mu ngi lay nga fa man laa woor kon lor mën a bokk ci bañ a see bokk waaw <laughs> min asadin maa ngi muslu bil wa a'udhu maa ngi muslu ci yàlla mu daal di may musal li nga xamante ne nii mooy ci gaynde wa ak loo xamante ne aswad eh, loolu al imaam mu ne wal aswad al shaxs waaw al aswad mooy li nga xam ne mooy nit waaw koo xamante ne ni eh, eh, eh, mais al aswad façon jaan la ba pas shaxs boobu pas shaxs bi nga xam ne mooy nit <laughs> mooy dafa am façon jaan yu gën dë gën dë gën dë gën dë gën dë gën la waaw yoo xamante ne nii sa waaye gis nga bu ñu bu ñu taxawee da ngay foog ne ñoo yow a tolloo <laughs> tellement rëyaay gi nga xamante ne moom lañu rëy waaw moo tax boroom alqaamus mu ne al aswad moo mooy alxayatul azima waaw mooy li nga xamante ne nii mooy ñàngoor wu rëy ñàngoor gan di jaam gan di maa jaam yooyu le ñoom la waaw ndax man nañoo làqu ci garab yi te tamit yow ci guddi gi ñoom ñu mel noonu yëpp dañuy génn waaw te waxoon nañ la ne dañuy ñëw fi nga xam ne mooy doxu fi nit ñi di dox ci xàll wi ci yoon wi ndax foofu moo gën a neex a dox ko ci biir forêt bi noonu ñuy nekk wala feneen fi nga xam ne ci àll bi fi gën a neex a dox mooy fi fasu nit ñi ak nit ñi di jéggi ndax day nooy waaw te tamit man ngaa escale yoon saa saa waxoon na bul escale ci yoon wi bul def alti ci yoon wi bul wàcc ci yoon nga dugg ci biir daje fa kenn mu bàyyi ba ngay nelaw mu ñëw daal di lay lor hmm. mu ne kon euh, contre les lions ak les serpents <laughs> waaw kon wa min asadin wa aswad kon aswad da koo tudd waaye wa min al hayyati ba pare nag mu tudd nag lu gën a lu gën a euh, mooy euh, jaan waaw mooy dafa tudd li nga xamante ne nii dafa tudd lu ñu lu jagoo façon jaan bu naan al aswad ba pare nag mu tudd façon jaan yëpp ginnaaw gi mu ne wa min al hayyati waaye it maa ngi muslu ci yow ci façon lépp loo xam ne ay jaan la ay reptiles yuy yuy gaañaate jaan yi wala aqrab ak li nga xam ne mooy jiit ñoom scorpion waaw wa min saakinil balad waaye maa ngi lay ñaan boroom bi nga daal di may eh, musal ci saakinul balad waa kan mooy saakinul balad <laughs> al imaam al Xattaabi moom la imaam an-Nawawi rahimahullah ne mu ne qaala al-Xattaabi rahimahullah borom Maalimu Sunan def sharh Sunan Abi Daawud rahimahullah rahmatullah alayhima mu ne wa saakinul baladi li nga xam ne mooy aji dëkk ki nga xam ne mooy moo habitant du lieu bi dëkk boobu wala suuf soosu kooku loolu yore saa salaam jublu jublu mooy humul jinnu alladiina hum sukkaanul ard ñu ngi jublu mooy jinne yi nga xamante ne ñoom man nañoo dëkk ci suuf si. waaw ñoo dëkk ñoo dëkk ca suuf sa waaw léegi nag loolu benn wax la waaye noo am na ñeneen ñoo xamante ne dañ ne non saakinul balad ñu ne humul insu ñooy nit ñi nit ñi nga xam ne ñoo dëkk fii may waaja fii guddi ji fekk ma ci sama euh, kii bii sama sama tukki bii waaw moo tax ki nga xam ne boroom awnul ma'bud sharh sunan abi dawud rahimahullah mu ne wa min sakinil balad qiila as-sakinu huwa al-ins sammaahum li annahum yaskunuuna al-bilaada ghaaliban mu ne non moom li mu wax wuute naag li imam al-Xattaabi wax rahmatullah alayhi mu ne non loolu boroom xam-xam yi am nañu ne kooku mooy saaki ma saakinu huwa al-insu nit ñi la nit ñi dëkk territoire ba lay wax gox boobee nga xam ne fa ngay jaar wala ñu ko gën a jege mu ne samaahum da leen a tudde saakinil am na annahum ndax ñoom yaskunuuna al bilaada ghaliba li ëpp ci gox yi ñoom ñoo koy dëkke waan mu ne waqiila waaye nee nañ am nañu ne nag ci boroom xam-xam yi humul jinn ñooy jinne yi te loolu la imaamul xattaabi rahmatullah alayhi dëgëral mu ne wal muraadu bil balad kantaa dëkk bi mooy al mooy suuf si rek waaw wa saakinul balad mooy ñi nga xam ne ñoo dëkke suuf si waaw loolu nag boo seetloo dëgg-dëgg moo ñoom ñépp ciy dugg parce que ñoom ñëpp la mënoo lor minal jinnati wan naas comme niñ gisoon ci suuratul fatiha eh, ci ci naas waaw alladhi yuwaswisu fii su suduurin naas wa fii waswisu la fii fii moom waxuma lay waswisu mais dañ lay fekk daal di lay lor waaw ngàdd la wala jël say bagage wala dal di lay agressé wala dal di lay rey waaw loolu bu dee nag jinne yi man nañoo ñëw yàqal la lu bari waaw waaye loolu yépp wax nañ la du ci ñoom ngay muslu waaye ci borom bi ngay muslu comme niñ gisoon ci hadiisu sayyidatu Xawla bint Hakim man nazala manzilan boo waxee boo wàccee escale nga ne a'uuzu bi kalimaatillahi taammaati min sharri maa xalaq dugal na lépp waaw <laughs> ah, boobu moo gën a jotale maa ngi muslu ci borom bi ci kàddu yu matam yi hmm? ci lépp lu yées loo xam ne moom la bind luy lore waaw kon mu ne kon mu ngi muslu fii moom yonent bi alayhi salaatu salaam wa min saakinil balad léegi nag mu teg ci wa min walidin wa ma walad waaye it mu ngi muslu wa min walidin wa ma walad waa loolu mooy lan hmm? laa uqsimu bi haadhal balad <laughs> wa anta hillun bi haadhal balad wa walidin wa ma walad <laughs> walidin wa ma walad boobu bii nag bokkul <laughs> waaw parce que la uqsimu bi hadha balad wa anta hillun bi hadha al balad wa walidin wa ma walad lool aadama ak ay ay doomam loolu ba mu fassiruna yu bari muy sunu maam eh, eh, adam alayhi salaam eh, moom lañ ko tekkee ne moom la moom mooy walidin ki nga xam ne mooy waajur moom Seydina Adam mi nga xam ne moom miin ñi ci moom la nit ñi génne wamaa walad ak la mu jur borom bi di ci waat waaye fii moom du loolu fii <laughs> moom mooy kacoor yi moo tax mu ne kat al imaam al Xattaabi rahimahullahu taala nee na eh, kii mu ne al Xattaabi waaw <laughs> boobu sax am na am na lu ñu tëb wa saakinul balad dane humul jinnu ard qaala wal baladu min al ard wa saakinul balad balad moomu nag ci suuf si mu ne loo mu ne mooy maa kaana ma wal xayawaan moom gis nga neneen la ko teg mooy fi nga xamante ni mooy mooy ci kaw fi mu ne eh, wa min walidin wa ma walad non non non balaa boobu eh, wa min saakinil balad mu ne balad boobu min al ardi mooy maa kaana mooy li nga nekk ci suuf si nga ca nekk ma wal xayawaan dëkkuwaayu delluwaayu jaay àll yi animaux yi wa in lam yakun fiihi binaa'un wa manaazil même bu nee ne foofu ab dëkk la boo xam ne suuf la soo xam ne amul tabax amul ay kër waaye ab dëkk la boo xam ne nii nga gis mu nekk naan da foy foy waaye rab yi léeg-léeg dañuy am ay dëkkuwaay ci suuf comme ñoom jaan bi ñoom ñoom ñoom ñoom jaan ak tamit wel yi wel yi euh, euh, nga xamante ni ñoom dañuy dëkk ci suuf di gas di dugg di dugg ci biir di ko dëkk yooyu noonu mu nekk ñooyu mooy seen ñoom ak ñoom ñoom ñoom tilli yi eh, ak lu yi nga xam ne léeg-léeg dañuy dugg ci gorot yi di fa di di di fa dëkk yu mel noonu mu ne même bu dee amul ab tabax ab dara yooyu yëpp ci lañu hmm? waaye ja jiit yéeg xeet yooyu yëpp mooy seen dëkkuwaay yi léegi nag xaala kantaa fii ñu toll wa walidi wa ma walad hmm? eh, mu ne wa yaxtamilu imaamu Nawawi di toxal waxu imaamu al-Xattaabi rahimahullah mu ne wa yaxtamilu anna al-muraada bil waalidi Iblis <laughs> mu ne loolu nag daal dinay yenu ne ki nga xam ne moom la ñu jublu ci ki nga xamante ne nii mooy hmm? mooy euh, Iblis mu yées mi saytaane wama walada ak ñi nga xamante ne ñoom la jur mu ne ash-shayaatiin mooy saytaane yi nga xamante ne nii Iblis seen maam <laughs> kon nag. loolu lu am am solo la gis nga moos ute naag fële fee moom Seydina Adam ak doomam yi rawatina ñi nga xamante ne ñooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom la borom bi Abdullah di waat ci suuratul balad hmm, wa walidin wa ma walad waaw kon mu ngi noonu di waat ci ñoom waaye eh, bon mukk fii nag moom ñi ñuy muslu moom <laughs> waaw <laughs> ah <laughs> waaw kon mooy iblis ak ay mbokkam ak ay doomam ay zurriyaam ñi nga xamante ne nii ay fittirlukat yu yées lañu di yàqal doomu aadama mi kon waaye al imaam borom awnul ma'bud rahimahullah moom dane bi mu toxalee moom itam waxu imaam al-Xattaabi bi ne qaala al-Xattaabi rahimahullah wa wa yahtamilu an yakuna araada bi walidi iblis wa ma walad mu ne intaha mu ne waaye wa qiila am na ñeneen ñu ne nag huma aamaani li jami'i ma yujadu fi tawalidi min al-xayawaan naat mu ne waaye am nañu ne lii dafa joyal wa walidin wa ma walad ci lépp loo xamante ne lu ñuy trouver lu ñuy daj la yoo xam ne day jurante waaw muy loo xam ne ci njaay àll yi ci ci ci rab yi mooy dafa day dafa tudd al aswad jaan yu ñanguur yu rëy yooyu ba pare tudd al xayatu muy eh, bi nga xam ne moom moo gën a général mooy jaan rek nga xam ne façon jaan yëpp da ciy dugg léegi nag après mu daal di ciy teg li nga xamante ne al aqrab scorpion après wamin saakinil balad loolu mu dëkk dëkk ñi dëkk suuf soosee moo xam ci yuñ dul gis comme li ma l'imam al yi wax même bu amul kër mais ñuy dëkk ci suuf sa wala bu dee jinne yeeg wala euh, ñi nga xamante ne nii mooy nit ñi comme li imaam euh, borom awnul ma'bud ne ñoom itam nit ñi nit ñu yiis ñi nga xam ne ñooy dëkk foofu di lor nit ñi wamin walidi wa ma walad foofu nag mu ne lool ginnaa général waaw mooy lépp loo xam ne animal la boo xam ne dañuy jurante ba pare man a loraate voilà wamin walidi wa ma walad léegi nag mu ne xadiis bi rawaahu hmm? solo na ko ki nga xamante ne mooy al abu daawuda ah hmm? léegi mooy al imaam Abu Dawud as-Sijistani moo ko solo léegi la suuf moom wax nañ ko mooy al imaam an di toxal doon jële ci al imaam al-Khattabi al imaam léegi nag laaj bi mooy aywa nañu ñëw nag ci est moom doon ko solo al imaam Abu Dawud mu ne la noo xadiis bi imaamu Ahmad solo na ko waaw imaamu Ahmad solo na ko. al imaamu an-Nasaa'i rahmatullah alayhi moom daal dina koy solo waaye solowu ko ci sunan bi ñu am nii mooy sunan bu mag bi voilà moo tax al imaam al-Munziri mu ne wa axrajahu an-Nasaa'i waaye wa fi isnaadihi baqiyatu ibn al-Walid wa fiihi maqaal mu ne waaye nekk na ci càllalen bi baqiyatu ibn al-Walid dina ñëw léegi ci moom ci taxriij bi eh, inshaa Allah mu ne eh, nekk na ci moom nag wax mooy wax la lu bëgg wax ci biir boroom xam-xam yi ci wéral ko ci ñàkk wéram waaye loolu daa am condition te dinañ gis est-ce que hadis bi bokk na ci condition yooyu wala déet kon dane rawahu imam Abu Dawud kon ñu gis al imam Abu Dawud rahimahullah moom li nga xam ne noonu la ko solo al imam Abu Dawud as-Sijistani ah, eh, moom mu ko indi kitaabul jihaad baabu maa yaqulu rajul idaa nazala manzila ah foofu la indi ci kitaabul jihaad yi léegi nag kon ñu ñëw ñu daldi eh, ñëw foofu daldi gis hadis bi nga xam ne moom noonu la ko solo mu ne haddasanaa Amr ibn Usmaan mu ne nettali nañu seen sëriñ bi Amr ibn Usmaan Ah, ah, ah, mi nga xamante ne mooy Ibn Sa'id Ibn Kathir Ibn Dinar al-Qurashi al-Hafiz Abu Hafs al-Himsi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Baqiyatu mu ne ki ñu nettali mooy Baqiya di Baqiya ibn al-Walid ibn Sa'id ibn Ka'b al-Kula'i al-Himyari at-Tamimi Abu Yahmud al-Himsi rahimahullahu ta'ala moom nii nag fi la wax ji nekk parce que Baqiya boroom xam-xam yi dañoo wute ci dañoo wax ci ay boo xam yoo xam ne daanaka eh, ñenn ñi euh, par exemple Shuba euh, da koo màggaloon bi nga xam ne euh, bi mu dëkk dëgmali Baghdad waaw dajeeg moom mu màggal ko lool waaw <laughs> eh, kanta Yahya ibn Ma'in imaamul jarh wa ta'dil dane moom baqi ibn haddatha an thiqat ida haddatha bo bu dee dafa nettali jëli ci ñu wóor ñi ku mel ni Safwan ibn Amr te nag alhamdulillah hadis bi ñu nekk na am Amr la ko jële loolu moo tax hadis bi bari nañu naan daa da'if waaye du côté baqiya kon lay da'if parce que Yahya ibn Ma'in moo gën a dur ci ñëpp ñi nga xam ne imaamul jarh wa a'immatul jarh wa ta'dil mooy ki ci gën a tar ngir dëgëral ñëpp kon bu ñëwee ba ne waa ji ni te li muy wax xaaral déglu nañ ba dañu déglu ba pare mu ne baqiya mii de ila haddatha an siqat bu nettalee jëli ci ñi nga xam ne ñooy ñu wóor Hmm? ku mel ne Safwan na Amr te moom la koy jëlee nii ci xadis bi ñu nekk wa xayri ak ñu mel ni ñoom bu boobaa dinañ ko jàpp wa amma ida haddatha ulaika al majhulin fala kanta bu nee nag day nettali ci gaayee nga xam ne xamuñu leen ñooñu mukk kenn du ko jàpp waaw mu ne wa ida kanna rajul bu waxee ab bi daal di koy jox ya walam yusanni isma rajul te tuddul turu nit ki waaw naan abu nangam te kenn xamul sawaay waxul <laughs> turam fa laysa yusaawi shay'an mu ne loolu moom tekkiwul dara yemu ak dara mooy du dara jaru ak téye waaw léegi nag <laughs> kon mu ngi noonu kon lii nii moom la ki nga xam ne mooy eh, Yaxya wax eh, eh, daal di wax ci beneen wuñ jële ci moom idaa haddatha an thiqatin fa huwa saduq waaw bu bu bu nettalee ci koo xam ne ku wóor la mu leeral ne xaddase nii waajee ma nettali loolu ku dëggu la waaw waaye bu ñëwee di xaw a lëmbal lëmbal lëmbal euh, euh, euh, daal di muur nëbbu mbir yi nëpp dëppal mbir yi ba pare di nettali ci gaa yoo xam ne seeni kon ya kese lay joxe abu diw ay nangam yooyu moom jarul a jàpp waxam jooju du loolu mooy dëgërul waaw <laughs> waaw waaw <laughs> waaw. an ali ibn al-madini moom rahimahullah mu ne baqiya fi ma rawa an ahli sham mu ne moom ku baax la bu dee ci waa sham la jële wa a hadithu an ubaydillah ibn umar bu dee daa jële ci ubaydillah ibn umar wa ahlul hijaz ak waa makka ak waa medina ñooñu wal iraq ak waa iraq fa du'fuhu fiha jiddan waaw ak faiblesse am moom da cee leer nañ waaw waaw kon nag loolu lu ama am solo la <laughs> hmm? moo tax euh, mu wax naan ah, euh, euh, Baqiya moom jëlee na ci Ubaydillah ibn Umar ahadith munkar ay hadith yoo xam ne yu munkara la yoo xamante ne yu kenn nanguwul la <laughs> waaw kon Baqiya mu ngi noonu waaw kon dangay gis ne moom moom moom Baqiya bu jëlee moo tax Abu Zur'a ar-Razi al imaam rahimahullah loolu ne moom moom ku yéeme la bu dee daa jëlee ci ani thiqat mooy lu dëgër la waaw fa huwa thiqa léegi euh, yu mel noon kanta euh, bu jëlee ci ñi nga xamante ne wóoruñ euh, ñooñu moom darul ñuy déglu seeni wax waaw <laughs> waaw <laughs> hein wala imam Abu Dawud mu ne mi mi solo hadis bi mu ne man dégg naa Ahmad ibn Hanbal di sëriñam mu naan baqiya de an Ubaydillah ibn Umar manakir comme li xaritam daal ibn yi madini wax <laughs> baqiya jëlee ci eh, kii Ubaydillah <laughs> noomar loolu moom ay xadiis la yoo xam ne jarul a jàpp yu kenn xamut la waaw <laughs> kon <laughs> hmm? eh, eh, léegi eh, kanta ibn Xuzayma rahimahullah moom dafa solo di jële ci mu mu ne nettal na ko Ahmad ibn al-Hasan at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne man de dégg naa sami'tu Ahmad ibn Hanbal dégg naa Ahmad ibn Hanbal rahimahullah al-imam yaqulu mu naan mu naan man dama def def la woon tawahhamtu anna baqiya la yuhaddithu al-manakir illa an al-majahir fa idha huwa yuhaddithu al-manakir an al-mashahir fa alimtu min ayna ata qultu ata min qultu <laughs> ata min at-tadlis <laughs> Ahmad ibn al-Hasan ne imaam Ahmad mu doon wax man damaa def def la woon foogoon ne baqiya en fait xadiisam mun a manaakiir yu munkara yi nga xam ne kenn nangu ko ci ñooñu xamul ñu kese la koy jële waaye ndegete yoo après la trouvé que ni moom ndeke day nettali ay xadiis yu kenn jàppul yu kenn xamul di ko jële ci ñoo xam ne ñu siiw la léegi nag mu ne ci laa xam ma après nag ma xam fan la ko jële Ahmad ibn al-Hasan nee na ma ne ko fi mu ko jële mooy ci nëpp nëppalam gi voilà <laughs> <laughs> kon mu ngi noonu waaye daal mm, euh, li imaam euh, Ahmad kii imaam euh, Yahya ibn Ma'in wax day doy moo tax borom Taqrib at-Tahdhib al imaam al-Hafiz na Hajar nga xam ne day segg waxu ñu njëkk ñëpp mu ne moom ci Taqrib at-Tahdhib mu ne saduqun kathiru at-tadlis an ad-du'afa waaw mu ne ku dëgguloo waaye ku bari nëpp nëppal la ci ñu ñu ñu ñu dëgërul ni waaw léegi nag. comme que Yahya ibn Ma'in wax nañu Baqiyya mi kañ lay dëgër kañ la dul dëgër ida haddatha an thiqaati mithlu Safwan ibn Amr ak wa ghayrihi wa amma ida haddatha an ulaa'ika al majhuuli bu nettalee jële ci ku mel ni ñu dëgër ñu comme Safwan ibn Amr ak ñu mel noonu loolu moom baax kanta da bu nettalee ci majhuuluuna yi mukk léegi nag loolu moo ñuy indiwaat ci xadiis bi kon buñ ñëwaatee dane xaddathana amru ibnu usman baqiya kon mu ne xaddathani safwan voilà te safwan bi mooy safwan ibn amr safwan ibn amr ibn haram as-saksaki abu amr al-himsi taqrib at-tahdhib ne siqata moom la yahya ibn ma'in doon wax léegi ne bu jëlee ci safwan ibn amr ne haddathani loolu lu wér la waaw dañ koy jàpp sinon moom kenn du ko jàpp moo tax hadith bi euh, côté bi euh, baqiya euh, mooy problème am nëpp nëppalu fi sabdullah te ki nga xamante ni di ci moom la ko jële mooy daa nekk koo xam ne mooy ku ku wér voilà mu ngi noonu <laughs> waaw baqiya siiw na <laughs> boroom xam-xam yi naan baqiya ahadithu baqiya laysat bi naqiya aw ahadithu baqiya laysat bi naqiya fa kun minha ala taqiya <laughs> waaw léegi mooy daa bari lu ñu doon jël ci ñu dëgërul ak ay majhulin lool moo tax boroom xam-xam yi Abu Misar al-Ghassani moo doon wax lool naan ahadisu baqiya moom laysat naqiya moom yoo hadisu baqiya yi setut de sellut de setut wecc de fakun minha ala taqiya na nga na nga na na na nga leen moytu bu baax na nga def attention ci ay xadiisam bul ñëw rek luñ ne lu mu nettal rek ngeen jël waaw noonu al imam al jawza al ne rahimallahu baqiya ma kaana yubaali idaa wajada xuraafatan amman yaxuduhu fa in haddasa an thiqaati fala ba'sa bihi <laughs> mu ne yàlla na yàlla yërëm baqiya rek baqiya doon loon faale bu trouver lu lu lu yéeme naan xuraafa <laughs> ci kan la koy jële <laughs> waaye bu nettalee ci ñu dëgër ñi nag boobu amul benn problème hmm? waaw kon euh, euh, mu ngi noonu mooy def ci attention sauf que fii eh, jarul luñ ciy def attention boobu ihdar minha loolu amu ci parce que fii ki mu jële ku wër la te dana haddathani waaw dana haddathani nettali na ma ki nga xamante ne mooy Safwan ibn Amr te gis nga li nga xamante ne moom lañ la ci wax noonu hmm? eh? kon moo tax hadis bi moom leeral na moom baqiya wax lu leer kene li nga xamante ne nii moo ko ci moom la ko jële mooy Safwan ibn Amr te siqa la te moom lay xam ne Ma'in ne moom bu dee ci ñoom la ku mel ni moom la jële loolu baax na kon baqiya fii du problème qaala kon bimu ne haddathani Safwan ki ñu nettali mooy Safwan wax nañ la sànq as saki ibn Amr rahmatullahi alayhi qaala mu ne moom Safwan haddathani Shurayh ibn Ubayda mu ne ki ñu nettali mooy ki ko nettali moom dong mooy Shurayh ibn Ubayd di Shurayh ibn Ubayd ibn Shurayh ibn Abd Abd ibn Arib al-Hadrami rahimahullah ash-Shami al-Himsi moom thiqa la yu bari woon lu mu doon def irsaal la boroomu Taqrib at-Tahdhib wa qaala mu ne an az-Zubayr ibn al-Walid mu jële ci az-Zubayr ibn al-Walid ash-Shami imaamu al-Hafiz ibn Hajar nee na maqbul ku ñuy nangu ay waxam la bu dee am na ñu ko ko ci topp kanta imam az-Zahabi ci al-Kaashif dare siqa non kii ku wér la waaw imam eh, Ibn Hibbaan tudd na ko ci téereem bi as-siqaat waaw imam eh, az-Zahabi moom dane kii ku wér la siqa la an Abdillah ibn Umar moo tax bi à vrai dire xadis xadis bu baax la waaw parce que ñenn ñi dañuy gaawtu dañ naan baqi yaa fi rek ay wax moo xam nga imaamul Munziri sànq ñu naan imaamul Munziri eh, li borom Awnul Ma'bud di toxal ci moom dana qaala al-Mundhiri wa akhrajahu an-Nasaa'i wa fi isnaadihi Baqiyyatu ibn al-Walid wa fiihi maqaal moom Baqiyya kese la wax la jamee ne moo tax hadith bi ah def leen ci attention parce que kat imaam an-Nasaa'i solo na ko waaye ci sanadam Baqiyyatu ibn al-Walid dafa ne de te am na wax ci ko waxam dañ naan ci mbiram dañ naan wax jooju nag teggeeku na fi parce que ki mu ko jëlee moo tax hadith bi à vrai dire hadith bu la. waaw hadis la boo xamante ne bu wér la moom <laughs> waaw moom dafa moom moom moom dafa wér moom parce que baqiya euh, leeral na fi Ibn al-Walid rahimahullahu taala même bu dee imaamu Nawawi gis nga ci Riyad bi waxu ci dara rawahu Abu Daawud xam nga ne bi isnaadin sahih wala moom ci boppam mu waxal boppam ne imaamu Tirmidhi nee na wala moom mu waxal boppam ne bi isnaadin sahih waaw mu ne wala mu ne hadithun sahih léegi moo tax fii nii wér na moom waaw waaw kon kon Zubayr az-Zubayr ibn al-Walid an Abdullah ibn Umar mu jële ci Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha safara faqbala al-layla qaala ya ardu rabbi wa rabbuki llah a'udhu billahi min sharrika wa sharri ma fik wa sharri ma xuliqa fiik wa min sharri ma yadibbu ma yadibbu alayk wa a'uudu billahi min asadin wa aswad wa min alhayyati wal aqrab wa min saakinil balad wa min waalidin wa ma walad voilà kon nii la ko al imaamu euh, ki nga xam ne mooy Abu Daawuda rahmatullahi alayhi moom nii la ko indee euh, rahmatullahi euh, rahmatullahi alayhi kanta eh, eh, am na nag ci yenn eh, riwaayaat yi nga xamante ne ñoom ah, lii nii ci <coughs> wala woni baax na waaw <laughs> hmm? wan nii baax na nii la ko solo léegi lii nii lii nii nii dañ ci ci jànge ginnaaw loolu lëkkaaleem moo yeneen saa salaam bu ma soona tukki guddi guddi jot mu war a dallu fenn loolu lay wax waaw suuf sa muy dal mooy manzil bi fee rek fi mi nga xam ne moom lay dal bi ñu gisoon di hadith sayyidatu xawla bi radiyallahu anha mooy fa muy wàcc def fa escale def fa alt foofu lay wax ak suuf si yaa ard waaw yaa ard e yow suuf rabbi wa rabbukillah sama borom bi sa borom mooy allah la tudd waaw mooy liñ doon wax ci jotaay bee ñu génn benn maam nangam moomu ko benn euh, sayyid hadha alwaadi wala azizu hadha alwaadi yooy yëpp ay caaxaan la yoo xam ne waa jaahiliyuuna waa jaahiliyuuna léegi su suñu su suñuy ñoñu loolu la ñuy wax waaw ñii nga xam ne xamuñu diine wala xam diine te pare waaye li nga xamante ne moom lañ gin a gëm mooy xërëm yi mooy ndëpp yi mooy tuur yi mooy xàmb yi waaw wal iyaadu billah ñoom nga xam dañuy ñëw comme ni nga ko waxe woon di muslu ci ki nga xam ne moo possédé dëkk bi wala mooy borom dëkk bi door a a dal wa door a ne mën nañ fi sanc wala mën nañ fi def escale ci yooyu yëpp ay caaxaar la waaw yonent bi alai salatua salaam di wax ak suuf si ne yaa ard e eh, yow suuf waaw rabbi wa rabbukillah waaw rabbi e sa borom wa ak di sa borom allah la tudd yàlla la tudd de waaw <laughs> lii nag mbir la <laughs> waaw lii kii doon wax euh, Cheikh Ahmadul Xadim <laughs> doon euh, wax ak géej gi <laughs> yaa baxaru waaw di di di yow géej gi di ko wax ay ay bu mu bu mu nekk di def ni yow kii nii chrétien yi di di wax ñett daa tusallisi waaw waaw waaw bul nekk di di di di ñettal yàlla de naan ay eh, eh, eh, nu mu tudd yàlla ñett la comme les trinités gaa yooyu mooy caaxaane chrétiens yi nga xam ne moom la ñuy wo wax ci ci ci ci ci déca bi waaw loolu moom mooy waxu koo xamante ne ni mooy xamuñu li ñuy wax waaw waaye moos ñoom dañuy mën a wax ak ñoom <laughs> waaw waaw waa <laughs> eh, <laughs> kon mu ngi noonu loolu lu am solo eh, eh, yonent saa salaam ne yaa ard suuf si yi ki nga xamante ne nii mooy <clears throat> sama boroom wa rabbuki di sa boroom allah kooku allah lu tudd de waaw xam nga lu tudd allah yàlla kon nag kee gi kat kay booy muslu xanaa ci ko kii la moom moom moom ko moom fa ngay dal moom ngay muslu moo tax mu ne a'udhu billahi waaw ginnaaw ba loolu leeree maa ngi muslu ci yàlla min sharri ki ci si lépp loo xam ne sa mbon la wa sharri ma fiik ndax kat ah suuf yi li ci bon nekk ci biir bari na de comme yiñ la yenn yiñ la waxoon ñoomin jaan ñoomin scorpion ñoom les wel wel yi les loups de sable yi ah, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii man ngaan yow doomu aadama bi reptiles yi Eh, yooyu yëpp di gaañaate ah loolu mën na la gaañ wa sharri ma xuliqa fiik ak lépp loo xam ne mboru luñ bind ci sa biir la wa min sharri ma yadibu alayk a'udhu billahi min asadin wa aswad wa min alhayyati wal aqrab wa min sakinil balad wa min walidin wa ma walad léegi nañ ko wax ñetti yoon après ñu jeexal ya ardu rabbi wa rabbuki llah a'udhu billahi min sharrik wa sharri ma fiik wa sharri ma xuliqa fiik wa min sharri ma yadibbu alayk wa a'uudu billahi min asadin wa aswad wa min alhayyati wal aqrab wa min saakini albalad wa min waalidin wa ma walad denn ñaar yaa ardu rabbi wa rabbuki llah a'uudu billahi min sharrik wa sharri ma fiik wa sharri maa xuliqa fiik wa min sharri maa yadibbu alayk wa a'uudu billahi min asadin wa aswad wa min alhayyati wal aqrab wa min saakinil balad wa min waalidin wa maa walad bu mujj bi yaa ardu rabbi wa rabbuki llaah a'uudu billahi min sharrik wa sharri maa fiik wa sharri maa xuliqa fiik wa min sharri maa yadibbu alayk wa a'uudu min asadin wa aswad wa min alhayyati wal aqrab wa min saakinil balad wa walad kon loolu mooy ñaan bu mujj bu al imaam indi nit bu defee halte escale ci tukki fenn li muy wax bi guddi la ko yeneen saa wax waaye biñ njëkkoon gis dugal na guddeeg lépp bu sayyidatu Xawla bi radiyallahu anha kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq loolu yeneen saa saa da koo jooyal fa nga wàcc guddi laam bëccëg laam nu man di doon fa nga wàcc boo xasee wàcc benn waal wax ko dara du la fa lor ba na nga xam ne moom nga fay jóge kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale li nga xam ne mooy hadith bii nii hmm? waaye jeexale waale ci chapitre cent soixante treize bii nga xam ne moom lañ nekk léegi nag bii di ñëw